ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu ziwaaj wala axkaamu nikaax muy àtte yi nga xam ne ñooy wër ci li nga xam ne mooy mariage ci lislaam ginnaaw bi nga xam ne ak sa yoon nañ ci àq yi nga xam ne moom la ndaw si am ci jëkkëram mooy yi nga xam ne waa ji boroom kër gi moo ko war a matal soxnaam eh, àggoon nañ ci ba bi ñu mujje woon gis ci àq yooyu Euh, ginnaaw bi ñu waxee ne mooy mu dëkkal ko dëkkal bu rafet mooy dëkk ak moom dund ak moom dund gu rafet muy al muashara al muy dundal gi nga xam ne mooy gu rafet euh, deuxième bi moo doon mu daldi di dépenser ci moom euh, li muy dund li muy lekk ak li muy naan ak sol gi ak li nga xam ne mooy dëkkal gi yooyu yëpp ginoon nañ ci taxaw ginoon ci yaatal walillahi alhamdu wal minna bi ci tegu woon di juróomeel bi gisoon nañ li nga xam ne mooy euh, attention gi jëkkër ji war a am attention ci soxnaam di fow ak moom te tamit di bàyyi xel ban niveau âge am ak yi nga xam ne moom la bëgg mer te du lu xaraam même bu dee ne moom jëkkër gi yooyu euh, nekkuloon yu mu doon def waaye mu yu ak tamit beneen bi ci teg woon ginnaaw loolu muy sixième bi gisoon nañ ko ne mag na comme ni yonent mi alayhi salaatu salaam defoon di déglu yaa Aïsha di nettali xadiisu Ummu Zar'a euh, bu Ummu Zar'in maanaam Ummu Zar'a euh, boobu nga xam ne ci guddi la woon muy mu koy déglu muy nettali loo xam ne lu gudd gudd te teewul mu daal di koy déglu kon jëkkër ji nay am euh, di déglu li nga xam ne moom di may ay waxtu yoo xam ne ay minutes wala ay waxtu pour soxnaam di déglu yi mu koy wax fekk mu nekk dans le cadre duy dagan bi ñu mujjee woon gis moo doon euh, te moo doon siccim moo doon ne waa ji la war muy boroom kër gi jëkkër gi mu daal di koy xamal diineem bu dee ne xamu ko mooy biir yi nga xam ne dafa obligatoire waxuma nekkuñ ci ay spéculation euh, yooyu nag xamal diine bi ci gën a rëy mooy ilmu tawxiid mooy xam-xam bi nga xam ne moo jëm ci li nga nit ki di fas li muy fas gën ko boo gisee ne yooyu noonu am notion yim ci am baaxul comme jàpp ne par exemple yàlla daa nekk fen dafa benn endroit bu nekk ay yàllaa ngi fële wala mu ngi fee yooyu nga xamal ko ne ko déedéet demewul noonu ndax buur yàlla amul bërëb boo xam ne fa lañ naan fii la ne voilà <coughs> kon ak yooyu nga xam ne Euh, façon yu mel noonu yëpp mooy ilmul tawxid mooy bi ci ëpp solo ginnaaw loolu mooy yi nga xamante ne nag moom lañ koy laaj ci julleem jaamu yàlla am ay wooram yi nga xam ne dafa aaju ci ak cetam euh, ak laabam yooyu noonu nga xam ne ay farata lañ na lay jàppe bu gisee ay réglam naka lay demee ainsi de suite yooyu nga xam ne moom da koo war a xam mu xamal ko bu dee na xamu ko moom bu dee man koo xamal mu ut keneen koo xam ne moo koy moo koy xamal soxna si walla boog mu wut ay keneen nag mën naa nekk nit ku taxaw nii muy ñëw di jàng walla muy ñëw di ko jàngal wala muy par intermédiaire ay fichiers yu muy déglu moo xam ci audio la koy déggu wala book télé la koy xoole yooyu yépp mën na cee jaare jàngal soxnaam yi nga xam ne xamu ko woon huitième bi euh, mooy jëkkër ji dafa war bi euh, maasale di gëmm ci yenn erreur yi soxnaam di def fekk nekkul nag loo xam ne bu garaaw la nag ci sharia mooy ne ay rëcc rëcc ñépp koy def nekkul ne saa bu defee benn erreur lu mu ndaw ndaw rek jëkkër ji suluñu ko waaw xoolal ainsi de suite mooy yooyu noonu déedéet mooy ne léeg-léeg moom moom moom moomu moom jëkkër ji noonu lay def léeg-léeg mu def yoo xam ne da koy rëcc yoo xam ne ci bàkkaar yooyu wala lu mu warul woon a def yooyu nag bu ko defee yenn yi nga ci du tout le temps rek voilà xoolal mooy bu baree dootul sa loolu noonu sax du amati effet du amati effet waaye danga koy remettre en cause kii boobu remettre ko euh, ci le bon chemin bu dee nag surtout loo xam ne charia da koo tere complètement waxuñ la yow nga fekk euh, par exemple muy def loo xam ne charia da ko xaraamal nga naan noo naa bàyyi noonu déedéet waxuñ yooya loo xam ne rëcc na def ko ba pare te yow leer na ne ne du da koo tay def ko xam na ne moom baaxul même bi mu ko defee pare gis ni ni muy réagir mooy ne mu ngi koy rëccu loolu jarul nga ciy wax dara walla nga ne ko waa lii de moom ça arrive à tout le monde moom ñépp juum waaye ku juum rek ñaanal yàlla moom moom mooy ki nga xam ne mooy nangu ñaanu ñi nga xam ne ñoo ko woo kon loolu la muy huitième bi kon muy sadd xefam ci yenn erreur yi nga xam ne moom la soxna si di def neuvième bi euh, mooy bu ñu amee problème bu ñu amee problème l'islam joxe na nan ngeen nan yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale na nan lañuy régler problème boobu euh, mooy bu demee ba comme ndaw si di def loo xam ne jaaduwul comme euh mu nekk ci kër gi euh du dégg li ko boroom këram di wax comme li ñu waxoon talool farata la mu koy déglu ci yoo xam ne nag lu dagan la ndax la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu bil ma'ruf comme ni ñu waxee ci saxiixayn yonent bi alayhi salaatu salaam nee na amulu topp ci loo xam ne mooy yàlla li ngay toppe nit mooy ci loo xam ne njekk la mooy lu baax lay doon par exemple bu dee ne moom yooyu du ko du ci def dara xàqu jëkkër ji lay piétiner mu loolu da li ngay njëkk a def mooy da fexe wax ak moom woowa euh, yedd ko na ko xam nga ne yii nii xam nga ne jaaduwul ainsi de suite après bu dee loolu doxul mooy ne bu demee ba xam ne daal bon utiliser mooy ba xam ne dem doxul mooy mu gàddaay ko mais gàddaay nag ci biir kër gi lay doon mooy ne mu xañ ko boppam walla yenn ubbeeku yi nga xam ne moom la amoon moom góor ki ci ndaw si Euh, mooy déru euh, kaf ak moom di reew moom mu gis ni wax na ba sonn mais ndaw si deful dara yooyu mu aree mu wàññi ko bu baax ba mu yëg ne kiy wàññi na lool àq la nag pour ndaw si mooy àq bi mu am ci jëkkër ji côté boobu mooy bu koy gàddaay ci biir kër gi lay nekk mais du nekk ci biti kër gi ci biir kër gi mooy lan mooy bu dee ñoom ñaar rek a fi ne mais bu dee ne dafa am ay gan yu fi ñëw mooy ne loolu warula feeñ ndax lool sutura la entre yéen ñaar la seen vie intime la voilà kon dafa am àq ci moom moom ndaw si ci jëkkër ji bu bu dee dafa am ba am moom problème même li muy am moom problème yëpp du ma ne man boo comme que daal respecté wu li mu respecté kon man du ma respecté dara lu li ma ko war déedéet moom respecté wul li mu war a def yow respecté li nga war a def noonu lay deme moom bu deful li ko war yow nga def li ko war li la war yow mooy ne moom am na àq ci boroom këram bu koy gàddaay ci biir kër gi mais pas ci biti voilà ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu wax alhamdulilah ci saxi xadiis boo xam ne mu ngi ci sax saxiixayn mu ne wala tahjur illa fil bayt mu ne yow ku góor ki boo demee ba xam ne looloo fiy solution mu ne mooy bu ko bu ko ndaw si bu ko gàddaay lu dul ci biir kër gi voilà lu dul ci biir kër gi ba mu des nag bu dee ne ba mu des ci benn cas boo xam ne yow xam nga ne loolu def nga ko ndaw si faalewul yooyu nga xam ne lenn rek boo ko defee public ci ñenn nit ñi mu xam boobaa dina dox ci lu mel noonu comme yeneen ci ndax gàddaayoon na soxnaam yi moom alayhi salaatu wassalaam weer ba ñépp ba ñu yëg ko ba saxaaba yi radiyallahu anhum yëg ko tiit ñii naan c'est kon yonent mi alayhi salaatu wassalaam daa fase rumeur yi jóg dafa fase soxnaam yi ba Seydina Umar ibn al-Khattab xaritam ba ñëwoon daal di koy wax mu ne kon de al Hafsa alkuna nga xam ne ba ko waa ji di wax mu ne ko lan moo xew ndax romain yi ñoo ñëw ndax taa yooyu euh, comme niñ koy gisee insha allah bu ñu fa àggee Hiraql moo doon moo doon moo doon moo doon menacer yonent bi alayhi salaatu salaam ak ak jullit ñi muy waa waa waa waa kii waa waa Rome satellite romain yi ne woon foofu di Hiraql euh, léegi dañu newoon di xaar loolu mooy menace bi jàppoon nañ ni heure bu ne l'armée romaine va débarquer sur va va entrer à Médine léegi nag bi waa ñii di ko wax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne ko lan moo xew romains yi dañoo ñëw mu ne ko lu gën a garaaw moo xew nga gis ne ñoom problème yi doon xew ci kër yonent bi alayhi masoon am problème moo gën a waaye nañu romains yi ray ñu ñun ñépp loolu loolu taxul ñuy wax li garaaw mooy ni kër yonent bi alayhi salaatu na problème mu ne ko a garaaw loolu la mu ne ko lan ay ay soxnaam ñépp fase na leen ndeke loolu rumeur la woon ba Seydina Omar daal di gaaw radiyallahu anhu daw laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw lu gudd la euh, dem na ñu ne ko déedéet mu dem laaj digal waa ji ne ko waxul dara mu dellu ba mu gi mu woo mu ñëw bi mu agsee lim njëkk laa yonent mi alayhi salaatu ne ko ndax dangaa fas soxna yi mu ne déedéet rek mu ne allahu akbar moom mooy ne comme lu mel noonu mooy ñépp ko yëgoon bu dee yow yi xam nga ne foofu rekk a fi sës te rek bu nekk tamit ci public bi ci ay ñoo xam ne xam nga ni ñii nii mën nañ ci dara voilà ci cas Euh, léegi bu loolu lépp doxul mooy ne dafa am façon nit ñoo xam ne lenn la mooy euh, ñoom comme ni mu amee ci gone yi ah, am na gone yoo xam ne gone yi du benn façon yar moo am doo ñëw ne ñépp moo looloo tax tubaab bi seen éducation échec boo gisee seen euh, malgré li ñuy def dépense li ñuy def ay économie di def ay xaalis alal gi ñuy def ci éducation mais deewul teewul xoolal booy yi booy surtout booy quartier yi ba léegi amuñu clé wu bi nga xam ne moo leen di may ñu yar leen mënuñu ko ndax mënoo ñëw ne dama universel benn éducation universelle moo am mooy lan mooy ne interdiction de bu kenn dóor kenn déedéet loolu dafa am façon loolu yar dafa am ay façon am na nit ñoo xam ne te loolu danga koy seetlu ci xale yi monde xale yi boo ko xoolee nga xam ne monde mag ñi it noonu la mel ah. en miniature lu bu xale yi mooy euh, dangay gis ñoo xam ne il suffit nga wax leen dara wax leen ne lii baaxul jox leen règle yi doo leen mës gis ñu def ko ñoom benn kaale am ñoo xam ne boo leen ne lii baaxul ñoom dafa mel ni bul def lañuy bañ boo nee bul def lañuy def nga ñëwaat waxaat ko beneen yoon bul def mu defaat nga waxaat mu defaat kooku nga foog ne wax a koy kooku man nga am beneen moo tax mooy isolé ko bu dee xale la nga isolé ko privé ko yenn yi nga xam ne moom la bëgg bu dee ne gis nga ne yooyu doxul mooy ne privé nga ko mais dara waa ji moom booy bi loolu wala ak waaja wax naa la yu ndaw yi li may wax ci ndaw yi moo am ci mag ñi loolu tax prison yi am di am na ñoo xam ne ci société bi bu ñu xawee baaxul braquer duñ ko def am na ñoo xam ne ñoom dañ koy def ñoom ñu tëj leen yóbbu leen kaso ñu defaat ñu ñu bàyyiwaat leen ñu defaat ay multirécidivistes kooku nga foog ne kooku est-ce que kasoo koy fay ko kaso faju ko bu doon moo koy faj faju la bu yàgg kon ku mel noonu par exemple moo tax l'islam lenn la moom mbir yi du mbir yi du ne da mooy ne boo utiliser recours yëpp mu bañ bu boobaa dóor des ci nga xam ne mooy façon nit ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom dafa mel ni ku leen di dóor da na a xam nga am na ñu mel noonu ñoom bala ñoo régler bala ñoo régler mooy nga dóor leen mais. booy dóor nag lislaam nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na bu kenn dóor soxnaam di dóor dóoru dóoru euh, comme kuy ku ku comme jaam yu gaa jaam yu temps yu njëkk yi ni gaa yi dóore seen jaam yi te mu leer na yow balaa boo ci bëccëg gi ci ngoon gi nga bëggoo tëddaata mu ne bu kenn def lool mooy ne mooy ne dóor yi ñuy wax du dóor boo xam ne day gaañ te tamit doo dóor ci xar kanam te tamit du gaañ loolu mooy ne du dóoru mettital xam nga loo xam ne ki ngay dóor moos daanaka mën nga ko dóor sax mu toog mbir yi du ko metti loolu taxul ñuy wax mooy ne yooyu loolu la c'est geste symbolique bi looloo ci am solo euh, waaye malgré yooyu yëpp mooy ne yooyu sax yooyu ay kii la yu l'islam joxe ay ay ay remède mais yonent bi alei satu salaam masula dóore moom déedéet moo tax comme nim nee ci sax imaam muslim ak sunanu imaam euh, non euh, imaam at-Tirmidhi dina ko ca Shamaa'il euh, imaam Ibn Maaja soloo na ko na ko noon imaam an-Nasaa'i mais pas sunan bi yaa Aysha radiyallahu wax naa la imaam muslim soloo na ko muy xadiis kon bu buñ nee imaam muslim soloo ko jarul ñu naan wér na mu ne moom yaa Aysha radiyallahu anha maa ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam daraba xaadiman lahu qat wala imra'atan wala daraba bi yadihi shay'an qat illa an yujaahida fi sabilillah mu ne moom yaa Aysha radiyallahu anha masumaa gis yonente mi alayhi salaatu salaam daal di dóor kenn kenn benn ku koy liggéeyal benn moo xam jaamam la woon wala koo xam ne ku koy liggéeyal la nee na masumaa gis mu dóor ci kenn te masula dóor jigéen te tamit loxo masu jee dóor kenn lu dul ne xanaa mu nekk ci toolu xare loolu la yaay sa wax kon nag nit dangay fexe mel noonu yenn yi ku ñëw ba nga xam ne ay dóoram yooyu mooy ne kooku bala ngaa àgg foofu sax xanaa dina rek la walla kooku moom en tout cas recours yépp mooy ne du ay dóor dóor yoo xam ne dangay gaañ déedéet wala di dóor loo xam ne après faju jeeg déedéet yooyu en tout cas yeneen mi alei saatu la jàngale mais moom ci boppam masula dóore lu dul ne mu ngi ci toolu xare moom aleyhi salatu wassalaam bi mooy waa moom dafa am li nga xam ne obligation bu daal di koy yoral ndaw si mooy ne xam nga ba léegi ñu ngi wax ay li ngay wax lekk naan rafetal dund daal di géete bi am ci kër gi ngeen di foo ngeen di ii ak tamit ak yi nga xamante ni nii di ko jàngal xamal diineem waaye sëy dafa am loo xam ne yaramu nit ki da laaj muy sëy ci boppam mooy ne waa ji ci boppam dafa war a assurer ndaw si li nga xam ne mooy bànneexam bi jëm ci wàllu sëy boobu nga xam ne euh, euh, moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax Seydina Usmaan ibn Maz'un radiyallahu anhu Seydina Usmaan xam nañ mooy kan ibn Maz'un def nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna Ah, keroog ba nga xam ne dafa bëggoona euh, bàyyi sëy bàyyi ay affaire vie de famille yooyu comme def ni prêtre yi def ñenn ñi dem ci monastère yi moine yi bokk euh, nekk far bi jaamu yàlla comme lu mel noonu ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy tere te bokk na lim ko waxoon wa inna li ahlika alayka xaqa te sa soxna dafa am ci yow àq xadiis boobu muttafaqun alayhi la xaq boobu nekk di jaamu yàlla rek bàyyi ko buñ waxee nga ne non man dépense bi mat na mu ngi nii laaj ko dépense bi mat na lépp mat na moo tax am na benn euh, femme bu mësoon a ñëw ci Seydina Omar ibn al doon ko jàmbat loolu euh, mu koy jàmbat mais Seydina Omar ibn al euh, moom fi ndaw si doon waxe ak moom liñ doon li fi mu doon dégge bokkul ndax ndaw si dafa ñëw di jàmbat benn jëkkëram dina jëkkëram moom mun naa mu dafa ñëw nag moom moom kenn mooy ko ko nit la koo xam ne jaamu yàlla daanaka mi ci gàttal daal mooy jaamu yàlla rek lay def day julli mooy jaamu yàlla gi nan la ne jullikatu guddi la woorkatu bëccëg la innahu la sawaamun binnahaar qawaamun qawaamun bil mooy ni moom daal euh, ku jëkkëram la doon wax ñëw ci Seydina Omar ibn al-Khattab di ko clamé si mais Seydina Omar déggul loolu moom mu ko naan euh, ndaw si ñëw ne ko man de sama jëkkër moom bëccëg woorkatu bëccëg dëgg la te guddi gi jullikatu guddi bu mag la Seydina Omar ne ko ah waaw loolu de ma loolu de lu baax la moom loolu de moo jëkkër jooju de moom déggul li femme bi di wax euh, mooy ne ku nekk yow xaal bi nga mooy bon station yi ne moo wute moom mu ngi xool li mu ko wax moo ko yéem moom côté boobu la xool moom Seydina Umar ibn al koo xam ne ay bëccëgam kese ay guddeem naafila ah waa kooku moom moom ni'mal abdu am benn taabi'i bu newoon ci ci jataay bi euh, gis ni Seydina Umar ibn al-Khattab wax euh, ndaw si loolu taxul woon mu jóg Euh, mu ne ko mu ne ko taabien bi ne ko yaa amiral mu'minin ne ko yow njiitu jullit ñi ndaw si waxul lool de mu ne ko lan euh, kii lim la bëgg a wax lim la bëgg a wax xam nga lu tax mu lim la bëgg a wax nii du du du du ne rek jëkkëram walla moo baax moo kii Ah, ah, ko moom moom jubluwu ci lool de la ci jublu ko mun a kii lim ci lim la bëgg a wax mooy ne eh, kiy jëkkëram du du du du day jaamu yàlla bàyyi ko du tëdd moom du nekk ak moom loolu noonu eh, loolu noonu la lay wax <laughs> Seydina Umar ibn al-Khattab ne ah ne ko comme que nag léegi yow comme que léegi yow yaa am compréhension bii nii comme que yaa am compréhension bii léegi yow yow léegi àtte ko àtteel seen diggante comme que <laughs> gis nga gis nga ndeysaan allah mooy ne léegi comme que waa ji mu ne ko yow yàlla def na <laughs> nga am nga am ci déggin bii nga am ci waxu ndaw si ba xam yow yow comprendre nga li mu wax mooy moom fi mu doon déggi ak si ndaw si waxi nekk bokkul waaye comme que yow mii nag yaa ko comprendre nga li mu wax xam nga fi muy waxe ba tax ba nga comprendre ko léegi àtte ko waaw léegi mooy ne loolu noonu euh, après waa ji ne ndaw si àtte bu yéeme la jox euh, ba Seydina Omar naan ko man de xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma sa ñaari yi nga def ban moomu ci gine yéem man de xaw ma sa est-ce que damay yéemu est-ce que damay yéemu ci sa compréhension bi nga am wala damay yéemu ci àtte bi nga xam ne moom nga àtte nii ndax àtte bu rafet la àtte dafa ci ci ay aaya la sukkandikoo la génn def istinbaat boo xam ne euh, ne waa ji léegi yow euh, nu mu tudd Euh, yow yow quatre jour ngay am am na daal dama jàppatul exactement euh, est-ce quatre jours yi la ko ne léegi yow quatre jours yi ngay nekk ak sa soxna guddi yi mooy guddi yi dangay nekk ak sa soxna yeneen yi ci des nag boo nga daal di koy euh, nekk ci sa jaamu yàlla léegi bi mu waxee loolu Seydina Omar ibn Khattab ne ko mais foo jële lool après mu indil ko am na fu mu aaya yu mu wax dama Euh, dama bëggul euh, comme que dama ko gëj a xool affaire boobu histoire boobu jàppatuma exactement fan la na naka la génneeti na fan la génnee àtteem boobu ba Seydina Omar ibn al-Khattab ne ko man de yow de xaw ma xaw ma lan laay yéem est-ce que li ma gi li may yéemu ci lan laay yéemu ci sa ñaari jëf yi est-ce que sa compréhension bi wala acte bi nga génne ba ne lii la war a doxal <laughs> après mu ne ko def naa le juge Euh, foog naa euh, Basra la jóge woon wala côté yooyu dëkk yooyu daal la jóge woon mu ko def naa la fa juge wala yu mel euh, ci dëkk yooyu ne ko demal def naa la fa juge <laughs> kon loolu li ko bëggoon a wax li foofu mooy ne mooy ne acte bi nga xam ne mooy sëy entre góor ak jigéen tëdd ci lal loolu noonu àq la boo xamante ni ni ndaw si da koo am ni ko góor gi amee bu ko ndaw si woowee mu bañ bu ko boroom këram woowee moom ndaw si mu bañ malaaka yi di ko rëbb ba suba góor gi moom lenn la mooy par ndaw si dafa am ci obligation ci moom muy tëdd moom waaw di ko satisfaire euh, ci loolu voilà moo tax mu ne Seydina Usman ibn Mal'un moom yonent mi alayhi salaatu salaam déedéet inna li zawjika alayka haqqan sa boroom sa li ahlika sa soxna dafa am ci yow ak bala ngay dagg dogu nekk ci jaamu yàlla rek sa soxna yi ñoom dañoo am ci yow àq wala sa soxna si moo tax euh, na Salman radiyallahu anhu la mu waxoon euh, ku mu ko waxati woon Abu Darda Abu Darda la Abu Dar Seydina Abu Dar ñoom ñaar kenn la ci mooy ki nga xam ne moom lañ boole gisoon nañu seen ñoom bi ñuy def euh, fraternisation Seyna Salman ak Seyna Abu Zar wala muy kër ki ci des euh, sànq Abu Darda bi nga xam ne ci la ñëw euh, naa Salman seet si ko radiyallahu anhu ñëw këram gis soxna si daal ci état bi mu ko fekk mu ne ko lan moo xew mu ne ko ah sa mbokk mi ne moom woorkatu bëccëg la jullikatu guddi la mu toog Seydina Salman ne day xaar mu bi mu agsee mu ne ko mu ne ko dog mu ne ko ñu mu taajal mu ne ko kaay lekk mu ñëw ne ko daa woor mu ne ko di nga lekk mu lekk waaye ñu nekk fa bëccëg ba guddi jot Seydina Salman ñibbiwul radiyallahu anhu toog këram ba guddi jot waa ji ñu tëdd ñoom ñaar waa ji saa bu naree jóg di julli mu ne ko déedéet tëddal tëddal ba dernier tiers guddi bi muy jóg mu ne ko waaw koy jógal nga julli ba pare nag mu ne ko dangay xam ne inna sa yaram dafa am ci yow àq sa soxna dafa am ci yow àq après joxal ku nekk àqam fa anti kulli dhi haqqin haqqa voilà ñooñu ñépp ak sa boroom mi nga xamante ni nii moo la bind moom mi dafa am ci yow ak ku nekk jox ko sa am du yoon ak tooñ di am mooy ngi ñëw effacer kenn ci déedéet soxna saa ngi fi dafa am àqam yoo xam ne daf koo soxla ci boppam dafay soxla boppam kon nag loolu waa moo ko ko war a resal voilà euh, léegi fuqaha uyu rahmatullah alayhim ñoom euh, par exemple dañuy wuute ci mais sëy boobu noonu ak ak bon mooy acte sexuel boobu loolu kañ farata la walla lu ñu sopp la loolu dañ naan la loolu farata la loolu mooy li gën dëgër euh, léegi ndax dañuy am am na ñoo xam ne dañ ne loolu sax du farat imaam alxaafis mu koy toxal ci alfat moo wax ji bari na foofu euh, bay wax di toxal ci kii ne imaam abu xanifa naan imaam ibn al arabi waaw imaam ibn al arabi abu xanifa ak imaam al shafii ñoom dañ ne euh, sëyeek waa ji soxnaam muy rapport sexuel bi direct loolu noonu euh, benn yoon rek la nekk farata benn yoon rek la nekk farata mooy loolooy tax can ngam daal di ak mooy bu ko takkee moom daal usseey moom benn yoon def na li ko wax yeneen yépp dañ ko mooy bu ko defee baax na imaam alxaafis ne rahmatullahi alayhi nag li mu te li mu li mu nettali nag ne imaam al-Shafi'i loolu wax loolu lu lu lu yéeme la ci nettaleem gii mooy lu lu tumuranke la euh, ndax ndax ci moom ci sha imaam Shafi'i mooy ne loolu sax darul farata mais li gën a dëgër mooy ne euh, loolu farata la mooy ne loolu noonu waa ji seeg euh, soxnaam loolu farata la ay ñaata yoon nag ci mois bi mooy loolu da ci am ay ay ay wuute yi gis ci fuqaha yu ñii naan ñeenti yoon wala loolu daal mooy ne loolu affaire affaire nit la nit ku ne ah, mooy ne ñoom ñooy xool li nga xam ne loolu daal bu leen ko seen besoin laaje lu mu leen ko laaje waaye di seen moom di ko eh, eh, eh, resal côté boobu dafa nekk farata ndax loolu mooy tax tamit mu bañ a di xool ñeneen wala di ko di sàkku ay plaisir feneen loolu la mooy ne loolu amul loo xam ne ci li gën a dëgër insha allah mooy ne amul loo xam ne dañ naan lim bi lii la ndax loolu pour nga ni lim bi lii la loolu jafe la en tout cas nit ñu ñooy xool c'est large mooy ne lu farata la mooy waa ji da koy def looloo tax par exemple waa joo xam ne dafa toog nii sëyul ak soxnaam soxna si ay ay ay weer bu ko neexee mu dem ci juge bi wax ko kon bu waxee ba sonn waa bañ juge bi da koy tegal ne ko gis nga délai bii nii boo ci sëyul moom damay tax sëy comme ni nga amee ci suñu ngiir bi ngiiru imaam Maalik ibn Anas euh, radiyallahu taala anhu wa léegi beneen àq mooy ne bu dee ne ndaw si am na àq ci boroom këram bu dee ne da koo ñaan permission pour dem jàkka pour dem jàkka walla mu ñaan ko permission pour euh, dem ziyaare ji ay papam ay yaayam bu dee ne du tout le temps tout temps ndax tout le temps tout le temps man na waaye ji mën na ci gis ne non foofu boo mooy ne waaye yu mel noonu li gën mooy bàyyi ko mu dem bu dee ne gis na ne fa mu jëm tamit fitna amu fa bu dee ne yow dangaa gis ne mu ngi dem neen day seeti ay sëram mais xam nga ne ñoo kër googu kërug musique neen la booy bala ngaa ubbi bunt bi musique yi di la di la sonal nga ubbi mii lépp loolu la e kër yu mel noonu mooy bu fa baril bul dane ma bu la neexee nga ne noonu non dee dem woo leen téléphone ngay waxtaan ak ñoom mais ñooñu moom dem fa déedéet ndax yenn yi surtout di fa yóbbu ay gone en même temps yooyu du ay ay ay milliers yoo xam ne yu baax la te day am influence nga xam ne du waay neex solo télé yi ngi tàkk ay film yu bon ak la ñuy fay te jamais ñu fay télé bi te ku ñëw foofu lañ lay entrer nga toog nga xam ne kii bu demee man na faa nekk noonu. nga ne ko non non non non non non jarul non non foofu moom jarul ngay dem voilà léegi mais bu dee dem ci ay jàkka mooy mu respecté bañ fa dem di toilette tooka. di di di ko bu yooyu bu ko naree def bu la neexee nga ne ko noonu boobu moom dafa xaram danga naan ko déedéet jigéenu jigéen julli du génn noonu comme ni mu nee tendance ci ñun wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatul ula mooy loolu maquillage yeeg greffage yeeg poudre yeeg door a mën a génn yooyu nga ne ko déedéet jàkk kenn du fi demee noonu rawatina gàmmu ga damay dem mu tàggu la nga xam ne foofu moom affaire u caaxaan la même bu dee naan xalifa diwa fa nekk mais xam ne foofu affaire u caaxaan la affaire u caaxaan du ay way rek ah ngay gis góor ñi jigéen ñi nekk wax yi ci amul fa benn njariñ mooy ne duñ fa wax yow mën nga faa dem presque perte temps lay doon te boo moywul boo moywul contraire lu mu fa doon ute nga fay am mooy ay bàkkaar nga fay jël li suñu sëriñ di wax Seydina Cheikh Mouhamadou Moustapha est-ce que li may demander sax man question mooy est-ce que sax jataay yu mel noonu dem fa dagan na wax na dëgg mooy yow jataay yoo xam ne yow yu bon dafay am te yow mënoo koo dindi est-ce que nga nekk fa te presque moom lañ xam ne yëpp que nga dem fa di gina te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane man 'azzama sawaada qawmin fa huwa képp ku rëyal mbooloom ay nit ci ñoom nga bokk moo tax bu kenn xeet participation manifestation am na ma dem manifestation gay pride gay pride am na nga dem manifestation caaxaankat yi am na nga dem laa ilaha illa allah yonentu saa saa nee na ku duufal mbooloo moomu ci ñoom nga bokk moo tax nit dangay mooy ne yow bu dee ne façon gàmmu yeeg màggal yi loolu la mujje mooy ne diñ fa dem ba ñëwul daraay diine doo ko fa am même jàng yi ñuy waye kaw yooyu ñuy teg xasida yi sax presque dañ koy dégg noonu rek mais du tee nit ñi di yuuxu ñii di waxtaan fii di kii di xaqataay bi tàppante bi jëw góor ñi jigéen ñi jaxasoo fee ñii di maquillage bi neef xas ñu jàkkaarloo nit ñi wax di yooyu loolu jotaay yu mel noonu dem fa ci boppam dafa xaram ci boppam bu dee ne yow manoo tere ya fa am ndax boo fa demee yaa ngi contribuer ci affaire nga foog ne bu yàlla doon mbugal ñooñu yow dina la bàyyi yow dina ne ñoo di ndax diwa nga fa déedéet ndax manoo ndax bu dee ne yow manoo ko manoo ko manoo ko manoo ko manoo ko tere rawatina yàlla tere julli jot bañ julli fa la ñuy nekk tisbaar tàkkusaan timis ñu maasale ko ba gee kooku xam nga ne loolu yëfi caaxaat la yu mel noon bu dee moom la la laaj ndigal damay dem suñu kiiwu sëriñ bi ziyaare ji wala dañuy dem suñu kii keesu xaw ma nga xam ne yooyoo fayam nga ne ko déedéet premièrement sax kees gu mel noon bu dee ne yu mel noon da ko naan doo ci bokk moo xam sëriñ diw lañ koy yóbbale na nekk sëriñ bu man di doon mais nga xam ne foofu yëfi caaxaan rek ka fay am amuñ rigueur ci dalaay diine julli sax mën naa am ñu faat ko yooyu kooku premièrement da nga ko naan kees googu man loolu noonu bu ci bokk voilà mu jeex tàkk couper court affaire yi moom nit da am fulla amul nag diw ba diwee baayam wala mooy maamam rek jeex na déedéet affaire yi du loolu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ku ay jëfam gaawalul sa askan du la du la du la gaawal ci yóbbu la ci lu baax askanu kese neen bu doon lool koy Abu Lahab texe askanawu kese déedéet bu doon loolu Utba doomi Abu Lahab kay texe mu ko mooy ne affaire yi dul loolu mbir yi da ngay yun yi te ñooñu liñ am lu tax nga jombale sa bopp ne yow yow yow manoo liggéeyal yàlla ba am ñoom seen maam yeeg seen bàyyi liñ defoon lu tax nga jàpp ne manoo ko am lu tax mais dañoo jaamu yàlla rek jaamul yàlla góor-góor lu ñaan ko yàlla li muy maye mu ngeen moom ba léegi mooy ne nag bu dee ne ju mel la leen la lan fa la jëm nga ne ko foofa moom bu fa dem jàkka yi bu fay dem mu sol lu jot lu mat voilà bañ di parfum wu di fa dem ndax yooyu yëpp di ko def ci publiquement dafa xaar loolu la di kon mooy àq boobu bu ko ñaanee ndigal ci mu dem comme jumaa wala jàkk bu respecté yi mu war a respecté mën na ko jox ndigal ndax li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne bu bu dee ne dafa bu leen sutubu laa tamna'u eh, ima bu leen tere jaamu yàlla yu jigéen yi bu leen leen tere jaa jàkkaay yàlla yi waaye loolu lépp ci contexte bi ngay xool mooy ci kaw ci kaw kañ nga leen dul tere looloo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne yonent mi alayhi salaatu salaam de jamonoom de moom yi sayyidatu Aïsha mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam gis nga bu gisoon suñu jigéen ñi léegi niñ mel ni kononte kon dina leen tere kononte kon dina leen tere ñu dem ci jàkke yi yaa subhaanallah bu dee jamono jooju la doon wax ñun xalaatal suñu jamono nga xam ne gaay mooy ndaw si day nekk ci biir kër gi pyjama rek benn ndoket rek lay may bu demee toog gi sax bëccëg gi yépp guddi mën na toog bëccëg gi yépp du sangu noonu lay yor bu fi gan waree ñëw mu gaaw sangu ji maquillé wu def lépp parfum wu toog kooku kay xam nga ne jëkkëram taxul kooku kay xam nga ne jëkkëram taxul bu la gëmloo ne moom moom du pour kii ñëw du dëgg wala moom mu toog ci kër gi noonu bay génn di dem jàkka def yooyu bu boobaa yu mel noonu condition yooyu yooyu da ko naan déedéet boo bëggee dem jàkka jàppal sol salu jot génn bul fi laal yi parfum bul fi laal dara di fitnaal nit ñi demal ndax kii Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu radiyallahu anhu dana yonent mi alayhi salaatu salaam dana benn jigéen du parfum wu génn parfum boobu xeeñ benn góor lu dul ne mu ngi njaaloo mooy àttee mooy du ñëw naan ko yow kaay ñu dóor la li dóor ku njaaloo mais àttee ku njaaloo fa yàlla bàkkaar bi bàkkaar bi àtte bi dañ ko ko teg mais bàkkaaru ku njaaloo lay am yaa subhaanallah seetlu ko loo moo tax ñu bari dañuy def erreur loolu ñu souligner ko ndax ci bunt bi muy ne jigéen jigéen nit booy may koo xamante ne nii sëyul jigéen boo xam ne boo koy jox cadeau même bu dee sa sœur la sa frère la sa sœur la sa grande sœur la sa petite sœur la ñooñu boo leen di jox cadeau bu leen jox cadeau parfum lu ñu koy doyee yow leer na ne duñ ko parfum wu toog ci kër gi dañ koy parfum wu di génn te bu ñu génnee ak parfum boobu yow mi ko mayoon ak fa nga nekk da ngay mbàkkaar si loolu la rek moo tax yooyu yow même kii sëy sax boo xamee ne man bu ma ko mayee man di sama sœur bii bu ma ko joxee parfum bii de wax dëgg yéen naa mais xam naa ne moom man xam naa ko xew rek wala mu ngi génn la koy bu boobaa day xaraam ci man ma may ko ko bu ma xamee nag pour borom këram la ma door koo jox voilà kon loolu mooy fokk mu remplir ay conditions ngir ñu man koo jox digal mu dem ci seen yooyu conférence ba bu dee conférence bi affaire yi caaxaan la mbumbaay ak xumbaay ak rumbaay la du dem danga naan ko non non eh, nekk graw doo dem manoo dem daal ba beneen yoon walla nga laaj audio yi bu dee na waxtaanoo am na solo laajal audio yi mën naa la laajal audio yi voilà boo xam ne buñ demee presque duñ déglu di waxtaan di waxtaaneen njaay ay cuuraaye ki ay ay ay ay ay caq ki yooyu ay gëj naa laa gis loolu koy jaru nit ñiy wax ci diine ngay wax lu tax yow yow say jëf yàqu ba faw kooku kay ngeen ko doo def voilà ah beneen bi mooy ne ndaw si am na àq ci boroom këram mu bañ di feeñal ay secret di feeñal secret bo soxnaam di di tudd ay ay ayibam ci biir ñeneen ñoo xam ne new fa déedéet mooy ne sutura da am sutura ci moom sutura da nga koy da koy garder dangay gardeel ndaw si li nga xam ne mooy secret même bu am na ay défaut bul dem fu nekk naan ah ku ñu wax rek nga ne baalu daa mel ni kama yor ca kër ga laay yal na la ci yàlla musal de nga ne ah déet waaye sëñ waaye déet waaye sëñ bi bul wax lool bañ a wax lool <laughs> yow sa sa cousine bee ñu ma jox démb darul tay rek waay waay waay waay waay bu tey doon démb ah doonu mu xoon jël de toggam neexul waay waay bala ma am lu ma metti rek mu dugg ci waañ wi xaw ma nu ma koy waxe nag mooy ne xam nga loolu yàq der la ah, maa daa mel ni kama ba ca kër ga kooku de naka dëgër bopp mooy ne xam nga loolu ay ay ay ay ay ayib la yow waxoo ko ngir nit koo xam ne daka dala koy régler bu doon koo xam ne xam nga ne kii ndaw si dafa am problème boo xam ne àq boo xam ne matalu ko loo xam ne da ko war a def te faratal la ci moom nga seet koo xam ne mbokkam wala kilifaam boo xam ne yow boo ko waxee te doo commencé noonu nga ñëw expliquer ko moom bu waxee moom dina dégg dina ko mën nga corriger voilà bu boobaa loolu du jëw mais bu dee façon yi yi ma wax ne ay baa melul ni ka ma ci kër xam nga ne kooku moom ñu réglé ko problème am taxul muy wax kooku day yàq der te nag xamul ne ci yàq yàq der googu muy yàq deru soxnaam moom der la yàq ndax ci yoon moom mooy moom moom muy moom antum libaasun lahunna wa hunna libaasun la mooy ne yéen ay yéere yi seen soxna yi ngeen ñoom seeni yéere lañ loolu kay mooy yéen benn ngeen rek léegi yow ngay gàkkal yéreem foog na yow sa yére dina ci set non seen linge sale ah laver leen ko seen biir néeg seen biir kër mais pas ci biti mooy wala euh, li li gën a garaaw nag mooy ci li nga xam ne li jëm ci bu ngeen di sëy nga dem di ko nettali feneen di ko nettali say gaay di wuññi suturaam foofu loolu moom mooy li gina tee bonam garaw kon comme ni nga xamante ne nii ndaw si noonu la war di sàmme réputation wu jëkkëram comme niñ ko waxee woon ci àq yi góor gi am ci ndaw si ndaw si noonu la amee c'est réciproque wala hunna misluma bil ma'ruf ñoom mooy ñoo bokk yooyu loolu ñoo ci yem mooy ne waa jiit warul di dem fenn di def loo xamante ni nii ña ko ña xam ndaw si dañ naan é yow de sa jëkkër ji wallahi sa jëkkër ji nag yim fi def keroog nag boo jaaduwul de mooy ne yow dangaa war a xam ne moo xam ndaw si wala waa ji ku ci nekk dafa war a xam ne moom ambassadeuru këram la te këram benn la ci néegu ci ci këru l'islam yi boo demee fenn def fa lu dul noonu xoo imaginer góor goo xam ne naankatu sàngaral ab benn solaar ab solaar la muy naan sàngar yow bu naanee sàngara nekk ci mbedd mi lu ne mu déconné bu nekk mu def ko mais lan la ñuy wax lan la nit ñuy wax jabari kii kan la jabari diw la de ñëw jëkkëri diw la de nga yàq deram teg ko ci gàcce goo xam ni mooy ne yow góor gi amoo droit yi di yàq dew ndaw si moo xam ci façon bi ma njëkk a wax mooy dem di wax ci moom naan mbaaru melul ni ki ma bàyyi kër ga wala yow ngay def loo xam ne day tax day tax nit ñi yàpp ko loolu amoo ci moom dafa am droit ci sa kaw ci yooyu voilà loolu lu leer la quatorzième acte bi muy waa ji ni nga xam ne tamit ndaw si noonu la war di taaroo ngir moom di taaru ngir moom moom it daa war di taaru ngir ndaw si mais yow it ay bolok rek ngay dóor ay abaya rek ay ay moom benn rek la ci yor buñ nee nii rek mu dóor ko loolu it xam nga taxul ñuy wax moom lay fanaanoo moom lay yennoo moom lay jóge loolu it xam nga ne loolu it du naayisul ni nga ni nga bëgge mu la koy defal moom yawit nga ko war di defale mais pas moom di mayeen ndoxet rek yawit ngay maye lii loolu taxul ñuy wax buñ ne nii rek nga jam ko toog teen xool fële sawaay déedéet moo tax seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu doon wax man inni la uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana lii li anna allaha taala yaqul wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf moom seydna abdullah ibn abbas ci xadis boo xam ne bu wér la sanadam bu wér la imaam at-Tabari indi na ko ci tafsir bi ak imaam ibn abi shayba soloono ak imaam al-Bayhaqi rahmatullah ala al-jami' mu ne moom seydna abdullah ibn abbas mu ne man de damaa bëgg Euh, di taarul sama soxna comme ni ma bëggee moom muy taaru ngir ndax lan mu ne ndax buur yàlla dane wala hunna ñeel na leen ñoom soxna yi mislu lu mel ni alladhi alayhinna li nga xam ne moo moo war moo moo gàllu ci seen loos bil ma'ruf même droit yooyu mooy li nga xam ne noonu lañ ware ci ñoom ñuy taarul seen soxna seeni boroom kër noonu tamit la boroom kër gi ware di taarul ngir boroom soxnaam wàññi sa bolog yi tey sol yoo xam ne moom dina ko neex mais benn rek bu nee nii rek nga dóor ko daal di aju loolu loolu du noonu beneen bi mooy muy rafet njortu ci ci soxnaam mooy waa ji di rafet njortu ci moom ay xaaral woo man sox man femme bi wóoluwuma ko quoi xaaral ma tëralal ko plan ay ndax man ni ma ko gisee nii ba mu ñëwee ni may accueillir nii bon niru na lu rajo mais je pense que am na lu muy nëbb ci ginnaaw quoi man daal na daal yoo xamante ni nii mu ngi koy def sama ginnaaw quoi mooy ne ndax suñu boroom moo ne yéen yaa ayyuhal ladina amanu tanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ijtanibu sori leen moytandiku leen kathiran min adh-dhanni lu ëpp ci njort yi inna ba'da adh-dhanni yow lu xew rek nga daal di fay am njort gu ñaaw ndax inna ba'da adh-dhanni leen ci njort yi ismun bàkkaar la waaw mu ne nag wala tajassasu bu leen di bu leen di espionné wante mu teg téléphone am nga ñëw di xool te yow amoo ci intention bu baax bàyyi ba muy sangu nga daal di jël téléphone xaaral bon je voir ñan la ñan la mu jéewoo di xool te yow mooy sa intention baaxul ndax bi mu toogee sa teg ko ci wetam bu doon ne sa intention baax dama woon kii mu teg nga ñëw jël. ci kanamam lu wax dara ndax xam na ne yow bu boobaa mais bàyyi bu mu dugg nga gaaw jël di li ko espionner di xool ah attends numéro bi ban numéro la ah deful deful numéro am de deful fi turam di xaaral gaaw copier ko sa bos ngir xool nag daal di def daal di koy daal di woote walla def façon woote nga xam da ngay directement répondeur pour dégg ban baat la góor la am jigéen la yu mel noonu mooy ne yooyu. suñu borom ne wala tajassasu bu leen def lool ndax soupçon moom fu mu amee rek mooy de toute façon sëy baa ngay commencer yàqu mooy ne ndax wóolute kóolute amatul dama nu ngeen dëkk nag ci ci di soupçonné wante te nit euh, yow yenn yi sax boo ko déggoon ñu xal ko sa soxna muy yu bu buñ la ko waxal rek waroo ko gëm te képp ko la ko nettali keroog la lay keroog la la war a mujj nettali yu mel noonu tellement di nga ko wax loo xam ne waxuma la pour sa soxna rek mais keneen beneen nit bu mu ñëwati di nettali ci moom dara dooru ko def ndax jëwkat yi foog ngeen foog foog nit ñi di doxale ñoom noonu ngir comme li imam al-Ghazali rahmatullah di wax euh, ci Ihya yooyu amaana dina am ci siira bi insha allah dina am benn kii boo xam ne dinañ ko jël ndax dafa am solo waxam jooju ju am solo la ñi nga xam ne mooy jëwkat yi nan ngay régler seen problème nan ngay defe ci yow ba yow boo ko melee loolu muy wax foofu yi mu énuméré foofu yow yow dangay ngay yow da te xam nañ ne àddina bii ku yàlla musal ci wàllu jëw ak nga koy déglu ak ñu la koy nettali ak yow nga koy def mooy ne yow laqad untita xayran kasiira yow de buur yàlla jox na la yiw bu rëy ndax nit dina baax lool waaye nag problème am mooy jëw ñaata nit ñu baax ngay gis pourtant baax bari xam-xam dañuy am xam-xam bari xam-xam am ni jëf yi tamit da ngay gis yu bari ñu nekk au top waaye boo ñëwee ci domaine boobu moom ah foofu c'est là où le bas muy ko ci jëw yooyu nag yu am solo la yoo xam ne incha allah amaana ci siira yi incha allah dina am bon dinaa xool lu lu lu méngoog moom buñ koy buñ koy def moo xam soit ñuy gis hadis bu yonent bi alayhi salaam wax ci discours am ñuy gis ci ci ci yenn xare yeeg yu mel noonu bu ci amaalee côté boobu dinañ indiwaale lool insha allah côté boobu ci Ihya Ulumuddin bi euh, imam al-Ghazali rahmatullah alayhi euh, mooy ne yow waxuma la yow sa soxna rek mais keneen ko man loolu buñ ñëwee wax la ci moom lu noonu waroo ko gëm ndax loolu la suñu waroo wax lawlaa in sami'tumuuhu dhanna al-mu'minuuna wal-mu'minaatu bi anfusihim xayra mais lan moo tere muy xaadisatul ifki mooy kàcc yooyu ñu tegoon ci deru yaay Aysa radiyallahu anha wa ardaa bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi euh, bi alquran doon wax mu ne ci suuratun suuratun nuur mu ne lawlaa il aka neexoon lan moo tee ba il samertumohu ba ngeen déggee tuuma gu rëy goog ñu doon tuumaal naan yaa Aïcha dafa njaaloo woon ak kële numu tudd euh, euh, euh, subhaanallah Seydina Sumaama Sumaama moo tax mënuma wax turam Sumaama Sumaama moo tax niñ jàppoon prisonnier moom moo tax mënuma wax turam Euh, Mistah non non ma naan Mistah lu may wax ni non Mistah mooy mooy ki ki Seydina Abu Bakar ne woon du ko kii euh, dootu ko day arrêté day arrêté euh, financé ci moom ndax moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon loolu noonu di ko siiwal xabaar boobu bon suñu boroom nag bi mu bàyyee ba affaire yi ay après ba ay sam jàll mu wàcc aaya yooyu teg law laa ak lan moo teewoon ba ngeen ko déggee loolu zanna al mu'minuuna yéen woy gëm yàlla yi ñu wal yu góoree wal mu'minaat ak yu jigéen yi bi anfusihim ñu daal di am njort ci seen bopp xayrat lu baax comme li euh, kii defoon euh, soxnaay kii euh, tey man lu ma na soxnaay ki yonentu Yàlla saaf saam daloon këram non Ummu Darda la um Abu Darda soxnaam la wala soxnaa yi ci des ki daloon këram rek ci Medina bi muy door agsi xabru euh, juif boobu te mujjoon tuub Abdallah ibn Salam abd soxnaa Abdallah non abd non waaw moom la Abdallah ibn Salam mais euh, non non non non non non Abdallah ibn Salam euh, abu ayyub walla abu ayyub al ansari radiyallahu anhu abu ayyub soxnaam bi mu ko moom loolu la bi mu ko laa bi mu waxee lool ne dale man mii rek man mii duma ko def nan laa xalaatee naan naan damay xalaat naan yaa Aisha moo def lu radiyallahu anhu mu ne ko est-ce que yow diñ ko def mu ne ko déedéet voilà mooy ku xool ci sa bopp noonu rek après di nga mën a yow moo tax mu ne yéen ci seen bopp ndax jullit bi mbokk jullitam mooy boppa moo tax lawlaa i sametumo lan moo tee ba ngeen déggee duur woow buur daan nga xam ne du dëgg loolu nag lañ war a doxal tout le temps ci information yi ñuy jot moo xam ci médias occidentaux yi wala suñu médias yi mooy yow bu dee lu bon la lu ñuy wax ci ay julli nga bañ ko wax les islamistes de tel ont décimé ay ci ils ont ay yenni bon yooyu nga bañ koo gëm nga ne du dëgg ndax la law laa sami'tumu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khayran nga yow ay jullit lañu yow ngay jullit yow ku la fa tegoon nga ne doo ko def ba pare nga ne ñoom dinañu ko def te yow bu ñu xoolee ci wàllu jëf rek wàllu jaamu yàlla di pratique religieuse yi ñoom ñoo la ci man yow yow nga mën a daam lan moo tax nag yow lu bon lii gën a yow bu doon yow doo ko def mais ñoom ñoo ko def ndax lan médias yi wax nañ la te médias yoo xam ne seeni noonu lañ mais seetaan leen mbir yi voilà kon nag rawatina ki nga xam ne mooy kon yu yooyu buñ koy tuumaal nga bu nga ne yow loolu du dëgg réprimander ki la ko wax euh, te ci kaw loolu rafet njortu boobu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon waxe xadiis boo xam ne mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari mu ne kenn mi ci yéen bu bu bu dee dafa voyage dafa voyage war a ñëw guddi bu ñëwee bu ñëw fekk mooy këram bàyyi fa soxnaam bu ñëw ci guddi gi rek daal di dem directement jó jóge voyage ak si guddi rek daal di dem këram ci guddi gi ah! waaye loolu mooy lan lii mooy xam nga jamono yii nii euh, yonent mi alayhi salaatu mooy ay téléphone amul yooyu amul mooy ne yow ndaw si bu dee yaa ngi ñëw imaginer koo xam ne euh, dafa dafa dafa jóge Médine daal di dem euh, voyage yu Égypte après yàgg fa après di ñëw même moom fan de man di dem dina yàgg ndax jóge Médine yor sa gëléem yooyu bala ngaa àgg Égypte sa di tourner ñëw guddi fe war la fekk nga dugg ci biir Médine ku mel noonu la ne kooku bul ñëw sa kër directement ci guddi gi waaw ndax lan rafet njortu goo xam ne moom nga war am ci sa soxna mu ne ida ataala ahadukum al al ghayba mooy al ghayba boog al ghayba mooy absence nga gëj fala yatruq ahlahu laylan bu mu dem këram ci guddi gi di fëgg soxnaam ngir mu ubbee ko ngir mu dugg déedéet mais mooy jamono jooju la mais jamono jii nga xam ne yow booy ñëw man nga woote man nga woote ñu yëg ne yaa ngi ñëw xadiis la nag bu gudd nag ndax ngir boo ñëwee nga bañ ko fekk tamit ci yenn état yi defarawul ngir yow kiiwul gis nga ñoom ñoom niñ doon dundee esprit yi niñ meloon ñoom ñoom mooy l'islam li mu jàngale mooy ñoom bu ñu yégee seeni boroom kër ngi ñëw wala ñu ngi fii ñooy dañuy waajal di rafetul ngir ñoom ngir nga bañ ñëw fekk ko ci état boo xam ne yow du la neex ak tamit yooyu yëpp lenn da ci mën a dugg mooy nga rafet njort ci moom waaye léegi nga xam ne man nga yow man nga ko woo ne ko man bon man vol bi ma am wala bus bi may jël heure bii laay agsi loolu garaawul loolu loolu waxuñu ko effet de surprise sans kenn yëg la lool la ndax jamono yooyu lool la mooy effet de surprise da ñëw noonu te kenn kenn moom wax moom tëddi nañ bu yàgg ba ñu jullee gee lañ tëddi ndax xamuñ woon ne sax di nga ñëw boolewuñ la dencaluñ la sax reer alors que bu dee léegi moo xam ci Skype boo ko woo téléphone wala yooyu woo ko ne ko man damay ñëw jour tel guddi laa fi ak si vingt-trois heures wala même deux heures loolu xam na ko loolu taxul ñuy wax waaye liñ la bëgg a wax mooy yow lii nii bu dee ne yow koo xam ne xoolal ci voyage la jóge mu agsi guddi bu mu dugg foofu bu mu ñëw rek dugg këram bu dee yëguñu ko yow lan ngay imaginer nga koy tegal diir nag ne ko bon man dama am benn séminaire wala dama am fu ma jëm nga dem ndeke demoo fenn mooy da nga koy jéem a piéger ne nga di xool est-ce que man ndaw si je pense que damay trahir quoi léegi je vais dama koy teg diir quoi après nga dem fii ne da ngay yi ndeke demoo fenn. timis gi jot nga ne da ngay voyage nga dem dem dem ba ay vingt trois heures ndekete yaa ngi woon ci wet gi ci côté kër gi toog di xool bàyyi ba kii ngi ñëwaat ak sa bagage ne non finalement demuñ ndax bon gars yi dañu annuler voyage bi premièrement fen nga ci deuxièmement def nga lu xaraam mooy da nga doon espionné waate yooyu yëpp bàkkaar yooyu yëpp nga kii ko ci loo xamante nit ñi du dara voilà loolu nag tekkiwul na nit ki tamit mooy bon moom lu soxnaam def rek baax na ba yenn yi sax non mooy ne da ngay vigilant mais nag mooy ne nekk fi nag lu yëg nga ne da ngay da ngay da ngay da ngay eh, ñaaw njortu fu ne loolu noonu moo baaxul voilà mais boo gisee muy def yoo xam da koy jëme ci lu baaxul nag ba boobaa nga ne ko déedéet du lii voilà ah kon mooy il faut waa ji di rafet njort ci soxna bi ci mujj nag mooy bu dee ne waa ji dafa am ay eh, ay ay soxna yu bari moo xam ñaari jëm kaw mooy ne àq la bu ndaw si am ci moom mu daal di leen yemale mooy comme façon charte yu ñu waxoon eh, bon man ne ndaw si ne man moom buñ ma takkee man man moom frel ku xale laa une adolescente de 17 ans la maay jël lu ma neex ci jour yi ci des ma bàyyeeg sama wujj yi ñooy xoom ñu xoom la ñuy jël déedéet àq la ci soxna su nekk ci femme bu dee dafa am plus de deux wala mu am deux mu daal di leen yemale ay ay non seulement ay ay mais ci lekk ak naan ak li nga xam ne moom lañuy ñuy sol ak dëkkuwaay mais yooyu yëpp nag ça dépend bu dee ne soxna si gàtt la këli nekk ku njool piis yi ñu leen di jëndal mètres lu tolloo ne kee kii am yaram kee amul yaram doo ñëw ne comme que lépp tolloo déedéet mooy ku nekk li nga xam ne loolu la tolloo loolu ko jox loolu la de voilà di ay ay bu dee ñaar lañ yéenee xool nu ngeen koy def est-ce que par deux jours deux jours deux jours wala boo ngeen xaaj quatre jours quatre filles quatre filles yooyu yéenay xool mais en tout cas fokk mu nekk loo xamante ni day équitable léegi nag yooyu ci lañ jeexale kon ak yi nga xam ne moom la waa ji ndaw si am ci boroom këram léegi nag moom ak yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk loolu mooy lan mooy ne bu ñoom buñ leen xasee maye euh, ba ndaw si waa ji mën a jot soxnaam mooy ne ñoom euh, bànneexu wante ku nekk ci keneen ki loolu àq la boo xam ne ñoom ñépp ko bokk amul ne àqu kii la comme gis nañ ko sànq àqu sëy mooy jote beeg yooyu loolu amul ne kii moom la réserve mooy ñoom ñoo ko bokk voilà ak tamit dëkkal bi mooy ci ci njekk gi alxuraan wax ñoom ñépp ko bokk ku nekk dangaa war a fexe di rafetal jëmi ci keneen ki ngeen dëkk dëkk bu boobu rafet te jaar yoon waaye tamit ñoo bokk lan am na beneen àq boo xam ne ñoo ko bokk mooy le fait ñu nekk ay boroom kër léegi mooy kii ay couple loolu day tax ñu mën a donnante loolu day tax ñu mën a donnante ci kaw loolu nag kon ci lañuy jeexale àq yi insha allah léegi nag bii di ñëw ñu ñëw ci wàllu euh, li jëm ci walima ji muy céet gi céetal après buñ paree nag ci loolu ñu dugg ci li nga xam ne mooy euh, euh, nu mu tudd li jëm ci wàllu mooy aadaabu aljima muy euh, tegginu tegginu jote gi am diggante boroom kër ak soxnaam ak yi nga xamante nii mooy yenn question yoo xam ne dafa am relation ci yooyu nga xam ne bariwul luñ koy waxtaane bu ko defee ñu defaale ko buñ ko paree nag ñu daal di tëj ci wàllu euh, mariage biñ ne insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in